wàññeeku njëkk a duggee ci ñoom mooy lii mooy lii ni ngay gis kenn muy def lu dul noonu mu tere ko waaye nga suba nga mu ñëw nekkaat ak moom waa ji nekk ci xaal ba mu ko bàyyi woon ci bakkaar ya mu nekk ci moom day far ba mais affaire bi da koy gën gën na ko ba pare ñu koy def publiquement amul dara luñ ci luñ ci luñ ciy nëb après ñu naan oustaz diw oustaz ñëw it jaaxaat yooyu mooy la. waaw ba pare mu rëy booy wax ñenn ñi muy ñu ñu ñu lay wan ne walla lii dana new ci doo bàyyi wax lu amul lii aaye lii wax lan la ak lii hadith bi ñu nekk lan la waa banu Israël ah, wàññeeku wàññeeku dugg seen diine gi nga xam ne mooy seen lépp moo tax ñu alku borom bi rëbb lii lu leen ko waral lu dul loolu di neexoo muwaalaatu zalimin di méngoo di bennoo di toogandoog di lekkandoog caaxante moom laa la waxoon fan yee da fi gis ñoo xam ne gars yi di leen tag dak naan sëriñ diwa gii dara xam naa ci xalwa yi ne newul benn xalwa wala xalwa caaxaan la koñ ba mu dëkk dëkk ba mu dëkk jumaa ja du fa dem tànkam du fa teg ajjuma doo ko fa gis waaw dara doo ko gis moom daal boo ko déggee cérémonie fa mu bokk wala maamam ja wala baayam ja wala nangamam ja wala cérémonie la yam moom ci boppam ndax mooy sëriñ bi ko fi njëkk a def bu dee moom la am ñuy taalibe am ñu ko ci topp moment boobu kese ñu koy gis ak moment wu benn ci caaxaankat yu mag yi bu amee kër di ko inauguré mooy ñëw ñaanal leen fa te wàcce kaamil ba mu daal leen ñaanal waaw bu ko defee waykatu caaxaan bi ak mbaa maanu caaxaankat yi daanaka ci ñoom ci sa nga leen di gis waaw bu ñu amee kër ñoo leen koy inaugurer bu ñu amee doom ñooy tudd ci doom bi te na seen taalibe yu leen gëm foofu bu ñu amee tudd duñ fa ñëw dañ te ñoom jàpp nañ la fekk sëriñ bi ko rek barke ñoom texe nañ ba faw ko ci buntu këru ñoom ñooñ nga xam ne yàlla kisee leen ñoo waaye bu seen jikko baax bu seen yéene baaxee borom bi dina leen génne ci loxoy nit ku mel noonu teg leen ci loxoy nit ku baax ndax kooku baaxul kooku baaxul baaxul ak lu ngeen mën a taasu ci barkeem waaye baaxul ah. waaw baaxul baaxul baaxul fu jaaxal kat yi xawlee nag yeeg façon yooyu na am nañu daraja ak ni ak yi nga xam ne ay jaaxaankat moo ci bari nga gis ko moom moo leen di inaugurer seen kër waaw ñu ne tam bu bees bala doon dem ah Serigne Diouf am mu nga fa woon sax dina fay kii moo sax ñaan biñ tëjee kaamil bi léeg-léeg duñ mën a jàng kaamil ah duñ mën a tëj kaamil de kenn na koy tëj après ñu ñaan ñaan boo xam ne kenn du dégg la ñuy wax parce que xamuñ dara bon. après tifli gars yi nekk moom bu ñu waxee tey bu bu leeree tuuti ñu feeñ de <laughs> moom yooyu ay cinéma ne waaw boo xam ne daanaka alxuraan gu gu set mamu ci dara boo ko joxee xatmu <laughs> taw caab xam dara ci dara boo moywul mësu ko sax xool léeg muy cinéma bu ñëwee seet si ko mu yor ay téere di di liir liir liiru dara léeg-léeg liiru day cinéma waaw bu amee temps libre moom kese téere yi fële leen di jallax du mu ci dara wal iyaazu billaah ba pare sawaay bu moom foo ko gisee doo ko gis l'islam soxla nga gis ko fa dara peuple bi soxla nag doo ñii nga xam ne ci kaw nee na moo leen ko quoi wala kilifa ci diine ay ay ay yu xew doo ko ci dégg mukk waaye du caaxaankat yi ñu la wax waa showbiz beeg politique beeg ñooñu nga xam ne jàppal ma jàpp la waxoon naa la ñooñu moom société boo dem ñoo yàq rek bu boo xam ne ay julli dafa ne waaw mooy ci yor politique bi ak ci yor waa showbiz beeg économie bi borom entreprise yeeg ñu yor côté pomme ak sëriñ ñu caaxaankat yi. ñooñu foo leen gise ay copains la nekk ñoom ay xarit lañu waaw ñoo bokk mbuus yow boo tax ci ñoom kese nga leen di gis te bu waa faatoo moo koy jullee ñëw def fa discours xamal ne am na ngërëm waaw doonul dañ ci kër gi doonul dañ loxoom ak jotam ak lépp doonul dañ ci kër gi te bu taalibeem ba nga xam ne bu bu baax la gëm topp ci yëf yi rek te yàlla tax boo mooy bu faatoo day délégué day délégué wal iyaazu billah wal iyaazu billah bokk na leen ko teg le fait ñu gërëm ak caaxaan moo tax dañuy dañuy wéet ñoom bu ñu wéetee nii gis nga caaxaan yi gaa yi jaarale ci télé yépp la ñuy seetaan léeg-léeg ñu rëccale ba wax ko léeg-léeg nga dégg leen ñu rëccale ba wax ne luy wane ne sawaay dañuy seetaan émission nangam nekk Serigne diw <laughs> te mu nekk émission caaxaan <laughs> léegi nag sawaay yooyu yëpp dafa leer quoi ku nangoote nag malgré ça nga ne waaw nga topp ci mais yaa xam bu dee gërëmal nga sa bopp ñu sànk la parce que doomu diw kese mais demal sa yoon ah et léegi nag mais nga bàyyi nit ñi tranquillement ñi nga xam ne dañ ne maa bañ. dama dox borom bi jox may gën may tàbbi ci gudda du ko def lu tax ngay mere di ko dugg ak lii lu tax kii wul Serigne Diouf ma ne lu tax muy ci Serigne Diouf lu tax mu koy topp lan la koy toppee santam jaw ko dinañ gis ci biir hadith yi fi yonent bay sa saam naan ku ay jëfam yu baax gaawalewul ci mbaax yóbbu la ci mbaax sak sak sak askan woo bokk du la yóbbu lu mu yore saa saa wax bu leer nag te loolu mooy maanu de sax bu doon ne nit day judd rek gën ñëpp loolu amul waaye parce que nii la sant kese moo gën keneen ko doon moom loolu amul fen moo la parce que jàpp ne diw la ñoom ci kaw suuf ñoom ñoo fi jëm loolu amul ça n'existe pas wallahi loolu du loolu du te fee yi suñ ci boppam ñoo ko wane fee yee ko wane ah c'est des boo léeg-léeg boo bëggee nit ay yu ñaawam doo ko gis mais ñenn ñi sax ñoo ko gën a xam ndax bu ñu nekkee ñoom rek dañ naan ah sëriñ bi de moom waaw sëriñ bi na moom waaw mais na daal yem foofu xam nañ ne lim def du jaadu waaduwul léegi nag ñu xaw a jàng tuuti ci ñoom liñ leen di def mooy ah boo amee xam-xam ba amoo sañ-sañ ba waxoon naa la waxu caaxaan la. loolu mooy waxu caaxaan yi gën a mag yi nga xam ne moom lañ feeñal jamono yu mujj waaw li mooy échappatoire boobu porox ndollu boobu la ñuy utal sëriñ bi nga xamante ni noonu la mel te caaxaankat la bëgg wan yu bon yi muy def bu mu leen tax ngeen ngeen dévié wu bàyyi ko parce moom dafa am daa àgg foo xam ne am na sañ-sañu def li muy def walla iyaazu billaah hada qawlu kadib waxu nara ngoo wallahi waxu nar la tekki mu ne lii daganuma biñ naan ko dégg naa da bëgg a doomu yaay Ummu euh, euh, Salama mu ne ko lan doomu yaay Ummu Salama soxnaam si doomam ju jigéen bi ah Zaynab gis nañ keroog gis nañ leen keroog hadis <laughs> boobu nga xam ne ñeenti saxaabi yàq la saxaaba yi jigéen ñaari doomu jiit la yonent ba ay saa na ñaari ay soxlaam lañu waaw Zaynab bint Abi Salama Zaynab ibn Abi Salama mu ne la comme dama ko mën a takke loolu daganuma mu ne loolu man daganuma lu wax ko yaay Ummu Habiba ne ko loolu daganuma hada la yahillu lii loolu dag moom daganuma de ma denc ko daganuma fa innaha rabibati non seulement sama doom jiit la te borom bi bokk na ci jigéen ñi mu xaraamal góor ci takk ko wa raba'ibukum allati fi hujurikum bokk na ci góor jigéen ñi nga xam ne góor ki manu koo takk mooy sa soxna yow góor ki bu dee daa am as ma sa sëy am fa doom ju jigéen yow kooku manoo koo takk yore ko fàttali ko ne kii sama naam bii bala te te te te papaam te papaam bi Abu Salama ardoat ni wa Aba Salama Suwayba muy ñaari mbir yu tax man yonent bay saa saa ma takk ci ma waaw ne ko te moom ndaw si ngeen di wax naan moom moom laa nekk projet takk ko muy rumeur nga xam ne rumeur yàgg naa am kër yonent bay saa saa ay rumeur dafa daan am <laughs> waaw yonent bay saa salaam ne eh, te beneen mbir bu tax daganu ma al baat nampal na ma bi ma nekkee xale bi ma nekkee liir wa aba salama ak baayu sama doom jiitle bii ndax abu salama moo doon baayam bu génnee àddina la yonent bay saa saam daal di denc soxnaam di ummu salama hind bint abi umayya zaadul rakk radiyallahu anha ci la ko dence fekk mu am ak doomam mu ëndaale ci kër gi doomam yoo xam ne da ko amoon ak abu salama du benn sax ñoom umar ibn abi salama ñoo ñëpp yu góor a ngi waaw mu a beneen buy wane ne danganu mais man ak baayam moom ndaw soos ndaw suñu maam moom laay bëgg a faj mais nampal nañu ñun ñaar ndaw suñu naan Suwayba waaw Suwayba benn jigéen la woon boo xam ne man yonent bi saa saam ak baayu kii ñeen naan moom laa bëgg a faj nampal nañu mooy lan baayam sama frère de lait la ku te koo nampal loolu takk doomam moom itam mënula takk sa doom yonent bi saa saam di wax loolu Seydina Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu wa ardaahu keroog bi mu jëlee li nga xam ne mooy doomu tàndarma ci zakat bi sex ko yonent bay saa saam dafa dugal loxoom ci gémmiñam xëcc ko génne ko ndañ ni ko kef kef innahu la yahillu li wala li ali muhammad inna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko doom sama xanaa xamoo ne kees kees mooy bàyyil bàyyil gaawal sànni sànni yabbi yabbi waaw ndax zakat sarax zakat sarax daganuma man Seydina Muhammad ak waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa léegi ñun léegi après ñu ñu ay jaaxal kat ni ñoom am nañu sañ-sañu def lu Yàlla xaraamal tamit léegi ñun ñu nii nañ sant di wéy seen maam ñu ñun dañoo dox wala lan moo ñu dal lan moo ñu dal pare nañ ngir ngir ngir dugg sawar ak nga ne ay mooy yàlla bàyyi waxu caaxaan échappatoire yooyu ak ku ko man di wax xam nga ne boo soog ju mel noonu ah. ay gaay ku bi ah, am na xam-xam bi mais amul sañ-sañ bi kii nag ku am xam-xam ba am sañ-sañ bi xam nga ne loolu du n'importe qui ka koy wax am na lu mu xam bu xamul dara ñemewu la wax loolu xelam sax mu ci def waaw bul yaakaar ni ay n'importe qui way wax lii de lii may dénoncer nii du n'importe qui ah voilà mais ak ku man di doon mooy li ñu la waxoon ci boroom xam-xam yi nitu yàlla yi noonu la ku fi wax wax di wuteeg waxu yonent bi sallallahu alayhi alxuraan su ne lañ lay teg ak koo man di doon dañ lay teg fee di des na fa teg moom par force ni nga fa teg man des na fay teg foog ñu génn la ci liste bi moom par force waaw kenn la fi jarul ñuy mooy yàlla wala di wax waxu raayalante gannaaw yooyu ngir la ba dem suñu kanam waroon al du ñu ko def parce que rek moom moo moom la gaa yi wax ma ne na ko ñépp wax na ko ñépp wax laa wax loolu du waxu dëgg waaw kon façon yu mel noonu hein ñooñu li leen bokk na leen ko dal mooy neexoo gi ñu neexoo ñi nga xam ne mooy taxu yàlla lañ ak la ñuy def ñu gënum waaw waaw moo tax ñoom kese la ñuy suivre ah, gis nga bu ñu wéetee ñu naan dañoo dugg xalu ci télé bi yooyu rek la ñuy zappé ah. façon yu mel noonu rek ñoom la ñuy seetaan fii mu ne amul benn ci caaxaan yi romb lu dul xam nañu ko waaw. tant que masalaam diine leeral dara xamu ci dara. xamu ci dara xamu ci dara la ci xamul wal iyaazu billah yeneen ci bari saa saam kon nag wan nañu ñii li leen alal wan nañu lii leen alal kon nag kon digle lu baax wala tere lu bon boo teree lu bon tere bi kese wax kese doyul bu dee yow ci martabaay wax wax nga yem noo doyul boo waxee gaa yi dindeeku simmeeku ca alhamdulilah bu ci simmeeku yow demal sa bu fa toog ak ñoom bu borom bi fàtte bu la seytaane fàtte looloo boo ko fàttale koo jógal nga dem ñii nag loolu lañ dul woon def dañ koo gërëm ba pare ñuy moy yàlla ci publiquement yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne mu indi nag aaya summa qaal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu bañ ko defee daraballahu borom bi dafa dóor seen xol yi def leen ay noon waaw moo tax ay noon waaw waxoon nañ bi baa tahsubu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta léegi nag nga foog ne benn lañ non ku nekk jàppal ma jàpp ku nekk intérêt ma ko fa téye ku nekk intérêt ma ko fa téye waaw mais seen xol yi ànduñu ne dañoo bokk ànd ngir ay intérêt mondain yu àddina waaye amul dara loo xamante ne nii réellement seen xol yi bokkuñu waaw waaw waaw loo borom bi day féewale seen xol fu waay nekk yaa nga jëw ko ca des waaw wal iyaadu billah yonent bay saat saam tudd aaye lu'ina alladhina kafaru min bani israil mu ne daal dinañuy rëbb ñi xam ne ñoo weddi da bokk ci banu israil ci lisaanu lam nañu Seydina Daawud ak Seydina Isa ibni Maryama alayhim assalaatu alayhim assalaatu wassalaam li ko waral ah bimaa asaw ci sababu li doon mooy yàlla kon képp koo xam ne lii ñoom ñu nekk woon moom nga nekk yow rëbbum yàlla yàlla na ci yow waaw bimaa asaw wa kaanu ya'taduun ba pare ñu nekkoon di dépasser bor bi defe yi yàlla fekk ngay def lu la neex maa tey diwutal sa bopp ne yow am nga sañ sañu def lu lu lu xaram quoi naan gars ñoom ñoo nekk ci charia yi ñoom c'est des personnes chariatiques alors que ñun ñu ngi ci haqiqa bi kañ waxut nar la te wax naa la gis nga façon dérive yi ci waa ahlu sunna wal jamaa ci ñuy woote wu tasawuf kese nga koy gis waaw gis nga ñuy woote wu soufisme kese ngay gis dérive yu toll ci waa ahlu sunnati wal jamaa ñoom ngay gis ñuy def ñoom kese. fa ngay gis ay tit ay énergumènes yoo xam ne ñoom am nañu sañ-sañu def yu ñaaw yooyu ñoom kese la ñoo am fit lool waaw mooy di xaru ñoom ñoo pare ngir xaru ñoom ba pare jàpp ne lool day wane ne ñoom dañoo am sañ-sañ dañoo am dara fa yàlla moom moo tax bu leen neexee xotti xormaay yàlla kon nag lu leen neex def <laughs> kooku moom yelloo nañ rëbbum yàlla ci sababu mooy yàlla gi mu nekk te dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ doon dépasser bormes yi yàlla dëxal yi yàlla de bu ko kenn def yi mu xaraamal ñu ciy xuus mu ne bokk na ci caay-caay goo gële laa yatanaa kaanu laa yatanahawna am munkarin fa'aluhu lii mooy liñ ci wax yépp nekkoon na ñoo xam ne duñu terewante waaw ku ci nekk di jaay ne voilà chacun est pour soi chacun pour soi Dieu pour tous waxi caaxaan yooyu mooy la hein voilà lu ku nekk muy def ay caaxaanam kenn bu ci wax loolu wax nañ ko fi waxati ko waxati ko suñu société bi au Sénégal ak même au-delà ndax ñun ñëpp ay Sénégalais lañ fu ñu dem Amérique Chine fu neen buñ fa amee communauté lañ fay dundee waaw demalante ci yoo xam ne ci ay cérémonie yoo xam ne xam nga yow bu la yàlla mayee xam-xam nga ne ñenn yenn ay caaxaan la mais nag ngay demalante ndax manu la ñàkk waaw noonu la ko suñu mag ñi doon defe fële ca réew ñu ñëw rek di ko di ko perpétrer ma ne dara booy perpétrer doo perpétrer loo xamante ne nii ngërëmu yàlla dañ ko ci am ragalante gannaaw ci caaxaan doo ci am ngërëmu yàlla doonu ñoon terawante an munkarin ci lu ñaaw faalu ku nekk buy def ñu ne ah diw la fële la bokk groupe sàngam man duma ci wax ndax yow seen waa group bu ñuy defi caaxaan ñoom itam duñ ci wax doonuñ ko doon terawante yu ñaaw yuñ doon def la bit sa aka ñaaw maa kaanu yaf'alun mu am sujet yoo xam naka ñaaw li xam ne moom lañ doon def sujet yoo xam ne yow boo bokkee boo bokk mooy kenn waru cee wax ñu doon suñu Sénégal gi masiixu dajjaal bu ci wax aywa lu na parce que boo waxee am ñoo ah! ak tey julli lan wax lu tax boo waxee am na ñoo ay koor woor attey ku bàyyi woor ku bañ a woor lan mooy attee bu ci kenn wax lu tax ndax am na boo leeral am na da ay waay ñun de sawaay lii lañ ko dëkke diine ji yëpp nag loolu la <laughs> kaanu laa yatanahawna an munkarin fa'alu ñun lan waa banu Israël moo tax ma la banu Israël xeetu yonent bi alayhi salaam mooy képp koo xam ne borom bi jox na la xam-xam wala sa maam ci lu baax la new wala sa baay wala njabootu xam-xam yiiw lañu leen xame nga ñëw fa di jalgati ne fa lu wuteeg liñ ñëwee yow yaay waa banu Israël ci waa xeetu yonent bi alayhi salaam waaw waaw te la leen daloon dal la boo la yonent bi alayhi salaam wax ko waaw kon ñi ñoo ñaaw liñ doon ñëpp ta kasiiram minhum nga gis ñu ëpp ñu bari ci ñoom yatawallawna alladhina kafaru ñuy méngoo ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi waaw mooy ñoom yéeféer yéeféer yi lañ gën a neexool naafiq yi lañ gën a mën a supporter d'ailleurs ñooy seeni gaay ñoom la ñuy defaloo bépp boo gisee doo gis benn dis entre ñoom ak ñoom mel ni mburoog soow waaw loolu nag mu ne la bi saaka ñaaw maa qaddamat lahum anfusuhum li nga xam ne moom la leen seen bakkanan yi daal di jiital am saxita allahu alayhim ndax mooy lan moo leen jural yàlla yàlla mere leen sotti leen am meram ci seen kaw wa fil adabi te ñu deewee ci nii te sax ñu ngi ci balli bal tàmbali nañ ci mbugal mi nekk hum ñoom xaaliduuna ci la ñuy sax ndax boroom bi dina jokkale mbugalum àddina ak mbugalum safar al axira ci seen kaw wal iyaazu billah kon mooy muwaalaatul kuffaar wa muwaadaatul mu'miniin al abriyaa al atqaa al atqiyaa lim lay waral mooy lan mooy sànjum yàlla. coalisé neexoog ni mburoog soow ni poñse ah yi ba pare yow sa bokk jullit yi nga def leen ay noon amoo kenn koo ci mën a nekkal wala koo mën a defal dara ndax nang ndax bañ li leen bañ waaw waaye nag bu dee yéefér yi nga mel ni año bu nooy boobu xar mu duu lan lay waral ci kooku sànjum yàlla te mu deewee ci noonu ci mbugal ma ca lay sax mu ne walaw kaanu yu'minuun bu doon ne gëmoon nañu billaahi ci yàlla dëgg-dëgg wan nabi ak yonent bi ñu leen yónnee dañuy topp ay digalam sori ay tereem wa maa unzila ilayhi ak alquran ji li ñu wàcc ci wama xadiis yi mu jàngale mattakhasuhum awliya kon ñii mooy seen gëm dëgëru dañuy woote ne gëm nañ mais gëmuñ dara waaw ko doon te kon bu ñu jàppee yàlla yi ndax da war ku yàlla ku ku mooy yàlla da ngaa da nga ko war a mere ndax la muy def pas son per sa personne carcasse bi mais la muy def al bughd moo tax sànq al imam al qaa'id ne ndax bañ bu waroon a bañ bu ñu waroon a bañ ci yàlla moo waroon ndax ñu sori waaw ba pare bañ a jaxasoo ñoom nag contraire bi lañ def comme ñi waa banu Israël def waaw ñoom la ñoom sax la borom bi di wax ni walakin waaye li am ba def kasiiram minhum faasiqun ëpp ci ñoom ay génn topp la yéeg yeneen di may saan saan nekkal laa jàjju leen wallahi wat naa ci yàlla di ngeen digle lu baax tere lu bon wala ta wallaahi la ta'muruna bil ma'ruf wala tanhawunna 'anil munkar wala taqudanna 'ala yadi zalim te di ngeen jàpp ci loxoy tooñkat bi waaw di ngeen jàpp de mooy ña yàlla may loolu ñu am pouvoir ñoom ci martabaay idaaratul munkar ñoom li man nañ ci téye ci loxoy kay tooñ kooku moom waxoon nañ la waxati la. leeraloon nañ la ko lañ doon liir doon topp la imaamu Nawawi waxoon doon ko jël ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi képp koo xam ne ci benn étape benn martaba nga yem manoo koo jéggi di dem feneen bàyyi fa yow la nga man déedéet waaw buñ ko bàyyee noonu hein buñ ko bàyyee noonu <laughs> waat naa ci yàlla di ngeen jàpp ci loxo digle lu baax tere lu bon jàpp ci loxo mooy ña nga xam ne ñoom mën nañoo jàpp ci loxoom yow bu dee ne waaye ji fii def caay caay moo xam moo jiite réew mi bakkan yi rot yow ñuy rey rek waaw bi di rey police yi di rey gars di rey yow nga nekk koo xam ne moom yow boo waxee mooy man ngeen a téye ci loxoom mu arrêté mbir mi waxu ngeen <laughs> wala ngeen fexe weñ loxoom ngeen man ko defu ngeen muy continuer rek ci def mooy yéen da ngeen façon gërëm ngeen li muy def la waaw façon wane ne gërëm nga kontaan nga ci li muy def la waaw wala taqtirun wala taqtirannahu fil haqqi aqtra te waat naa ne bi ngeen leen jàpp wenganti leen ndax dañoo dëng jëme leen ci mbaax ah aqtra waaw def ko puusa leen maf'ulun mutlaq wala toy taqsurun ala al haqq bu ngeen ko jël jéngale ba andi ko nag ci mooy ngeen samp ko fa parce que waa ji il a besoin d'une surveillance vingt cinq heures sur vingt quatre waaw bu leen relâché de mais ku nekk toog ñi nga xam ne borom bi may na leen ñu mën a ah arrêté l'hémorragie kenn ko toog di xoole naan j'étais qu'un petit soldat wala j'étais nangam waxoon nañ la li borom bi wax inna firawna wa haamana wa junuudahuma kaanu xaati'in waaw gis nga waa ji ñu naan firawna wa haamaan ak haamaan di bras droit am nekkoon équivalent premier ministre am ba ko ci caaxaan yi nga xam ne wala firawna bëggoon moo war jëmmal caaxaani firawna ci réew waaw wajulu doxuma ak seen ñaari soldat ya leen doon seen seen soldat ya seen bras cassés ya waaw ya nga xam ne ñoom la doon réprimer nit ñi leen ñoom ñépp xaati i ñoom ñépp a nekkoon ay bàkkaarkat yu mag a mag a mag ma man soldat la voilà je je chef de la caserne nangam mais lu ma ci man on m'a donné des ministère l'intérieur ma ne nga rek nga bay laa wax bay ut ku la bañale wala nga démissionné waaw sama candidat nga jël fusillé gaay yow dañ lay fusillé waaw yow yow xanaa xamoo ne gaay buñ jëloon déglu buñ la tegoon nii am ñoo xam ne leen a jàpp teg leen fee takk leen bañ ne ngodd ñu jox la balu pistolet ne la ay dóoral ci bopp boo ko dóorul maa ngi nii waa ji day jël benn balu pistolet teg ko ci sa temp trempe bi dóor ko temp bi dóor teg trempe bi teg sa sa côté jëm jox la mela ay wa dóoral ma kii bal sinon boo dóorul une minute laa la may boo dóorul rek man maay dóor sa bopp bi yow yow bu boobaa même ci kaw loolu droit rey waaj parce que sa bakkan bi nu la for bakkanu waaj bàyyil yow waaj yi ne la tël bu minute bi jeexee waaye boo fi dóoree waaj ba mu faat après justice ñëw ci charia ñu war la àtte amul nga naan non c'est que diw mooma déedéet dañ lay rey parce que bu boobaa sa bakkan an nafsu bin nafs sa bakkan du tedd bakkanu jàmbur waaw ba ngay xadas bakkanu jàmbur yi di rey bay déedéet kon di ngeen leen tëj ci dëgg ëndi leen ci dëgg jojjanti leen xëcc leen ci dëgg par force ñi ko mën ak loxo waaw waaw mu nee bu ngeen deful lii mooy ku nekk ah, di di dérobé wu de ses responsabilités yam man ku nekk xam nga sa bopp ban nga ci man ci maraati bu inkaaril munkari ñi man ak loxo bés bu ñu ko bàyyee ñay wax nimi ku nekk ña xol bi yi mel ni dañ ànd c'est bien fait pour eux walla baax loolu léegi loo ngi <laughs> mu ne aw la yadribanna allah walla borom bi bu ngeen deful yi dina dóor fénqale bi qulubi ba'dikum ala ba'd xolu ñenn ñi ci ñeneen ñi def leen ngeen nekk ay noon dëkk ci réew boobu xam ne vous ne faites pas nation li nasaraan bi wax <laughs> mooy ne dara àndul gis nga amul luñ naan luñ naan waa mooy am conscience u ñoo bokku réew mi dañoo bëgg réew mi jëm kanam te boobaa ku nekk war nga sacrifice boo def loolu duñ ko am déedéet ñoom daal ay mbooloo lañ lu ya dañuy mel ni mbooloo yu yàlla boole fenn waaye kenn bokku ceeg sa moroom jëm-jëm xam nga loolu dina jafe réew moomu am ku leen jiite même bu ñu amee ku leen jiite affaire yi du dox lu tax parce que ku ci nekk bokkul ak keneen ci lim bëggal réew mi parce seen xol yi àndul borom bee def loolu mooy jël jaxase seen xol Allahu akbar ñu nekk ay noon nekk ci réew mi kenn manu la supporter kenn ils se regardent comme des chiens de faïence waaw mais le xaj yooyu nga xam ne ci xare lañ dëkk buñ xaree ba sonn ku nekk taxaw di xool sa moroom di xaar benn faux pas ba mu ngand ko Allahu akbar ils s'observent comme des chiens de faïence ndax borom bee def lool parce que dañoo simmeeku ca la nga xam ne moo taxoon xayriyatu ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la taxoon yorom bu tagg ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéenay xeet yu gën wu ñu génne ci nit ñi loolu lañ génneeku ba set ah borom bi da ñu li ñu defoon ni ñu jiitu woon waaw amul dara ñu naan parce que xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu leen neex de ah non yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wax de. mooy wax moom mi sangu xeet bi mi nga xam ne moom moom xeeta mooy wax de du maa wax borooma may wax mooy wax di ëndili ci boroom wax ci alxuraan teg ci ay waxam te lépp wax jóge ci borom bi mu ne bu ngeen ko def bi féewale seen xol yi ah summa la yal'anannakum kama la'anahum ginnaaw bi borom bi daal di leen rëbb comme ni mu rëbbe woon waa banu Israël ñi nga xam ne ñoo doon suul jëf ba pare toogandoog ñay mooy yàlla waaw di nekkandoog ñoo gërëm lañ nekk ci mooy yàlla nit ñooy def caay caay jàppuñ ci seen loxo ku nekk naan sama yoon new ci sa responsabilité ngeen koy daw borom bi rëbb leen mu ne lii mooy rawaawu Abu Dawud wa Tirmidhi mu ne hada lafdu Abi Dawud wa lafdu Tirmidhi léegi nañ ñëw ci lafdu Tirmidhi taxul jarul ñuy arrêté nañ ko jeexal den noonu rek même bu dee dina dépasser deux heures yi alhamdulillah insha allahu taala léegi kon kaddu yi se imam euh, wa qaala hadithun hasan loolu taxawoon nañ ci ah imaamu Tirmidhi waxoon nañ la woon dane hadithun yemul ci hasan kese dane hada hadithun hasanun gharib <laughs> waaw lii de xadiis la boo xam ne xasanun wa gariib boo xam ne dafa tumuraanke ak kenn ku indee ki benn nit ñaari léegi mu ne waraw du Tirmidhi qaala rasulullah foofu sayyidna ibn Mas'ud radiyallahu anhu dane ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na lamma waqa'at banu israila fi al-ma'asi nahatuhum ulama'uhum falam yantahu mu ne bi nga xam ne ci la waa banu israil alayhi salatu wassalam wassalatu wassalamu ala israil yaqubu ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam bi ñu mooy yàlla yi njaaloo yeeg ah tere yi leen borom bi woon tere ci seen téere yi bañ ci rotee nahatuhum seen borom xam-xam yi ahbaaru yahudiya fóoree tere nañ leen ko de falam yantahu waaye jàjjuwuñu mooy lañ leen tere bawuñu léegi ña leen ko tere boroom xam-xam ne est-ce que sori nañu tere goo gële gis nga boo tax fii imaamu Nawawi wallahi jazaahullahu xayra xadiis yi mu indi dafa am solo lool te moom lay tëje xam nga bii mooy avant-dernier xadiis bu ñu jógee ci xadiis bii benn xadiis a ciy des boo xam ne day leeralaat amru bil ma'ruf ndax bu dee fi robb yëpp daa xaw a am na yenn mbir yoo xam ne jar na leeral ci loolu yemul ci wax kese pour ka a wax walla loolu kese waaye bul toogaloo moom de wala ki mu naqari sa xol boo toogee moom te loolu ko waxoon nañ ko waaye jii daay ñëw gën a leeral ndax toogawul ñoom moom mooy gërëm na li ñuy def